kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu wax hadith mille cinq cent quatre-vingt-dix wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa qaala ar-rajulu halaka an-naas fa huwa ahlakuhum rawaahu muslimun rahimahullahu taala warriwaayatul mashhuura ahlakuhum biraf'il kaaf wa ruwiya binasbihaa wa haazaa nahyu liman qaala zaalika ujuban binafsihi wa tasaaghuran linnaas wa irtifaa'an alayhim fahaazaa huwal haram wa amma man qaalahu lima yara fi nnaasi min naqsin fi amri diinihim wa qaalahu tahazzunan alayhim wa ala ddiini fala ba'sa bihi hakada fassarahu al-ulamaa'u rahimahumu llahu wa fassaluuhu wa mimman qaalahu min al-a'immati al-a'lam Maalik ibn Anas walxattaabiyu walxumaydiyu wa axaruna rahmatullahi alayhim waqad awdaxtuhu fi kitaabil azkaar kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu di xadis mujj bi mu ne waan xadis mille cinq cent quatre-vingt-dix mu ne waan Abi Hurayrata mu ngi jële ci baay muus mu ndaw mi ad-Dawsi al-xaafiz al-Yamaaniyu radiyallahu taala anhu anna rasulallahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ida qaala rajul bu waaji nee yenn waaye bu taxawee ne halaka naas nit ñi alku nañ <laughs> waaw leen nit ñi non ñii léegi alku nañ doomu jamono ji ñoom ñëpp alku nañu alhamdulillah waa Dakaaru alku nañu waa Ndar alku nañu waa Touba alku waa Njaasaan alku nañu képp wax loolu hein gis nga boo waxee loolu yow fu huwa waajoojee ahlakuhum moom di woppam moo leen dina alku léegi al imaam an-Nawawi nu rawaahu solo muslim imaam muslim léegi mu ne war riwaayatul mashhuura Euh, riwaaya bi nga xam ne mooy ni ñu soloo xadiis bi bi gën a siiw mooy ahlakuhum mooy comme ni ñu ko ñàngi ni ahlaku mooy kab yi nga def ko bi damma ku ahlakuhum waaw mooy yaa leen mooy si afalu tafdil la mooy siiratu tafdil yaa leen ahlaka ahlakuhum kii moo leen gën a alku waaw <laughs> waaw bés boo tuddee feenu alku daa fekk yow da ngaa alku ba pare yow yow yaa gën a alku ñépp yow ñoom bu dee alku nañ yow yaa leen raw kon nag lépp wax lu ñaaw leen di daal na la leer na yaa cay njëkk a jël sa <laughs> yaa ci ëppale mu ne ahlakuhum bi raf'il kaafi ahlakuhum wa ruwiya bi nasbiha waaye nag soloo nañ ko ahlakahum ida qaala ar-rajul halaka an-naasu fa huwa ahlakahum moom moo alak waaw te nag yow boo leen alakee ci sa leen lu mu leen di jëriñ tous <laughs> waaw mu ne wa hakka wa mu ne tere bi nag liman qaala zalika day ñeel ñi nga xam wax lu wax lool ujban bi mooy yéemu ci boppam a mu wax lool quoi moom il voit les gens de moom jàpp ne moo féete ci kaw moom moo sell comme liñ doon wax faris biñ génn rek voilà moom moom moom daal moom la dara takkut moom daal moo baax moo sell moo jaamu yàlla kantaa ñeneen ñi nag ci mooy yàlla lañ nekk ñii bu leen yàlla jàppee ñoom ñëpp dina leen buggal waaw ndax yéemu boppam wata saaxuran linnaas ba pare suu mooy jàpp nit ñu duñu dara ay moins que rien waaw tuutal leen jàpp ne tekkuñ dara voilà ci bakkaar lañ dëkk hmm? wartifaan alayhim ak yëkkatiku seen kaw jàpp ne voilà moom moom moom ñoom yeen seexlu mu ne fa hada huwa al lii moom mooy li nga xam ne moom la hadis bi loolu moo xaram waaye am amman daal man ma lima yara fi nnaasi min naqsin min amri diini waaye ku wax lii halaka nnaas non nit ñi fekk waa ji nga wax ko nekkul dañ leen a tuutal dañ leen a xeeb wala da ngaa yëkkati sa bopp déedéet waaye da koo wax ndax li nga gis ci nit ñi ci wàññeeku min naqsin fi am diini ci seen wàllu diine mais daal foowe diine dafay bari ni gay daal dafa mel ni léegi li nga xam ne moo dim siiw ci ci ci gox yi daal mooy ku jóg bala ngaa daal am notoriété fokk nga saboote diine gi wax ci lu la neex di mooy yàlla di ko publicité di ci woo nit ñi ñu lay ànd seen xéewal yi di bari ci wàllu lekk ak naan ak di voyage ak yooyu ñu jàpp ne lii mooy wane dëgg la mu ne nag koo xam ne lu mel noonu la gis ak fooy alquran ak sunna ak doodal xam-xam nga ne ah ñi ñi ñi ñi nañu waqaala wu mu wax ko taxazunan fekk li ko mooy dafa am njàqare gu wéy alayhim ci seen kaw quoi ay wéy ñii li leen dal metti na ma trop trop trop ci liñ nekk quoi wa ala diini waaye tamit def ko ngir fiiral diineel l'islam ji nga xam ne moom la ñii di fowe quoi ne fala basa bii kooku moom amul benn problème bu ne gaa yi alko nañu waaw non amul benn problème waaw mu ne nag lii hakada naka nii fassarahu la tekkee hadis bii al ulama borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wa fassaluhu ñu daal teqantal teqantal bii wax ku ko wax parce que da rëy gis sa bopp jàpp na yow yaa baax gaa yee takk ñoo tilim ñoo góorgóorluwul dañoo waroon a góorgóorlu ñu man walla nangam nangam kooku lool dafa xaram mais nag bu dee ne yow sa xol li nga jàmm mooy li nga gis dañuy fowe diine ci dëkk bi waaw. waaw kenn fiiralatul l'islam yow nga fiiral l'islam tax nga ne gaa yi lii ñu nekk ak alkada la ci ñoom loolu dara ci new mu man qaalahu ñi nga xam ne ñoo fekki ñoo tekkee mbir yi ci boroom xam-xam yi ma wax ñii minal a'immatil a'lam ci imaam yi nga xam ne ay doj lañ ay montagne lañ ay ay ay ay ay ay ay ay ay biddiw lañu mu ne bokk na ci <clears throat> ki ci gën a màgg mooy Maalik ibn Anas mooy imaamu Maalik imaamu daaril hijrati muy imaam Malik men <laughs> waaw ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman al-Asbahi al-Himyari al-Madani Abu Abdillah di imaamu daar al-hijrati di sëriñu Maliki yi ngiru Maliki yi turam raw ci ne moo leen jiite waaw gane àddina début quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-cinq quatre-vingt-treize début quatre-vingt-quatorze génn àddina la soixante-dix cent soixante-dix-neuf nekk boroom xam-xamu fiqh bu rëy boobu am ngir ci ñeenti ngir yu ahlu sunnati wal jamaa mooy ñaareel bi ginnaaw al imaam Abu Hanifa mooy al imaamu Malik nii la ko ko waxe te dinañ la wax après moom nan la ko waxe mu ne wal Xattaabi di al imaam al Xattaabi boroom Maalimu Sunan ah, ah nga xamante ne ah, moom al imaam al Xattaabi mu ngi gane àddina fële ci Afghanistan bilaadu Afghanistan <laughs> voilà génn àddina la trois cent quatre-vingt-huit moo def saraana Sahih Imam al-Bukhari saraana Sahih Imam Sunan Abu Dawud ci la gën a siiwee nag borom Ma'alim Sunan voilà bale alamu euh, euh, euh, sharaki bi al-Bukhari bi rahimahullahu ta'ala Euh, alaamu tur yu mel noon la ko da alaamu sunan alaamu sunan bi maalimu sunan al abu bu kii bi tudd euh, bu bu euh, ko maalimu sunan kantaabale alaamu sunan la ko tuddee bu al bi mu saraa saraa bi mu saxiixu imaam al buxaari ne woon boroom xam-xam bu mag bokkoon ci ñi nga xamante ne ñooy euh, ash-Shafi'iyya voilà ci Shafi'iyya yi euh, ci la bokkoon ah sunan a'lamu sunan euh, lu tudde fi sharh Bukhari rahimahullah ma'alimu sunan nag moo gën a siiw voilà léegi moo bind na tamit ci i'jazul Qur'an yooyu bind na ci rahimahullahu ta'ala mooy al-Busti fële ci bilaadu Afghanistan eh, fële juddoo eh, moom mi nga xam ne Shafi'i bu mag la woon eh, mu ngi noonu foofu la ne woon moom 388 la génn àddina mu ne wal Humaydi al-Humaydi bi moom moo doon taalibe Imaam Ibn Hazm bi bokkul ak sëriñu kii bi de sëriñu imaamul Buxaari yi àndandoo imaam euh, kii nu tudd euh, imaam bi imaam Shaafi'i du Humaydi boobu de ah, Humaydi boobu mooy ki imaamul Buxaari yi njëkk bi hadiisam ci Sahih bi al Humaydi boobu bokkul ak kii nii mooy Abu Abdillah ibn Abi Nasr Muhammad ibn Fatuh ibn Abdillah ibn Fatuh ah, ibn Humayd al-Azdi Majorque la juddoo al Majorque moo tax ñu al al <laughs> al al Humaydi ah, gane àddina la li nga xam ne mooy euh, quatre cent vingt génn àddina quatre cent quatre-vingt-huit euh, ginnaaw ci gàddaay Yonent bi salaam moom euh, Zahiri la woon. taalibe imaam Ibn Hazm la woon takkoo woon ak moom lool az-Zahiri <laughs> Abu Muhammad Ibn Hazm jëlee ci imaam Abdul Ibn Abdul Barr. waaye tamit jëlee na ci al-Xatib parce que après dafa dafa dafa voyage yi daal di dem euh, Mashriq mooy euh, ma euh, ndax Andalousie mooy Maghreb foofu après dem foofu jëlee na ci ñaari ponkali seen jamono ji ñaari imaam yu mag yi waaw muy al imaam al al al-Hafiz ñooy seen jamono ñoo doon gandi xaafiz yu mag yi al imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr al imaam al-Hafiz ki nga xamante ne mooy al-Khatib al-Baghdadi Abu Bakr al-Khatib waaw ñooñu ñëpp daal dinay jële ci ñoom wallahu taala alam ne woon nag zahiri la woon ci wàllu mazhabu fiqh nekkoon koo xam ne ku màgg la génn àdduna wax nañ la ko 488 moo def al-jamu bayna sahihayn bokk na ci bind mi yi gën a mooy téere boobu mu ne ñoom ñetti ñii bokk na ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo wax tekkee mbir yi mi ma ko waxe léegi man Imaam an wa aaxaru ak ñeneen rahmatullah alayhi him mu ne waqat awdaxtuhu te masala bi nii nii leeral naa ko fii kitaabil Abdullah al azkar ci tiiram bi bi nga xam ne moom la njëkk bind bi ma azkar al muntaxab min kalaami min kalaami dinañ gis après insha allah nan la ko waxe foofu insha allah léegi laaj bu njëkk bi xam nga mooy taxrij bi dana rawaahu ida qaala ar halaka an-naas nag jigéen gi wax ko góor gi yéen ida qaala ar-rajul ma ne ah ko góor la wax kon man jigéen gi garaawul man naa nekk naan nit ñi alku nañ ñi alku nañu déedéet mooy amul mafhum góor jigéen a ci yam boo nee halaka an-naas yow yaa leen alku léegi <coughs> léegi <coughs> ah Ah. Ah, léegi euh, mooy léegi est ce que moom dong moo ko solo nee na waaw muslim ñu ne la déedéet al imaamu euh, ki nga xam ne mooy Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati daal di woon na koy solo euh, ci lu jiitu kitaabul jaami' maa yukrahu min al kalaam ah. Ah, mu jël ko an Suhayl ibn Abi Salih an abiihi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa sami'ta ar-rajula yaqulu halaka an-naas fa huwa ahlakuhum moo tax boroom eh, al-Baaji ah, boroom al-Muntaqa sharh Muwatta Imaam Maalik mu ne qaala Maalik ma'naa an yaqula dhaalika ihtiqaaran lin-naas wa izdiraa'an alayhim faqad halaka huwa bi qawlihi haadhaa wa in qaalahu tawajju'an ala an-naas wa ala man halaka min ahli ad-diin wal 'ilm fala shay'a alayhi wa nahnu narju an yujara ala dhalika wa ma'na fa huwa ahlakuhum qaala ibnu al-qaasim an maalik ma'na huwa afshaluhum wa ardhaluhum an yaqula dhalika bi ma'na huwa khayrun minhum voilà gis nga <laughs> lool waaye nañ denc lool ba ci bi ci kanam buñ ñëwaatee ci baat yi léegi kon imaamu Maalik solo na ko waaye na ko noon al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad daal na koy solo xoola te liy wane ne ahlakuhum mooy ji li gën a euh, lëng ci mbir ci niñ ko soloobe mooy kaaf bi ñu damm ko même bu nee ne euh, ahlakahum boobu it jàll na mooy imaamu Ahmad bokk na ci ni ko solo dane Eh, te moom moom mooy ci bon jaarul ci Maalik mais dana Abdurrazzaq la ko jële mu jële ko ci Ma'mar Ma'mar jële ko Suhayl an abihi mooy Suhayl ibn Abi Salih Zakwan boroom import export an Abi Hurayra boroom import export jële ko ci Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sami'tum rajulan yaqul bu ngeen déggee benn waay mu naan qad halaka an-naas huwa ahlakuhum yaqulu innahu huwa haalik gisoo fii dafa leer mais yeneen saa sam nee na bu ngeen déggee benn waay naan nit ñi alku nañu moom moo leen gën a alku mooy lan innahu huwa haalik bu nee nag moo leen gën a alku tekku dafa bokk ak ñoom ci alkale day moom su boppam moo alku ñee alku wuñu voilà yaqulu innahu huwa haalik moom mi wax loolu moom moo alku mais ñee alku wuñu voilà boo ko waxee ngir puukare woo wala jaay nit ñi que ne yow yaa féete kaw ah loolu yow ci sa bopp yow yaa yow yaa yelloo waaw li nga xamante ne mooy ak ak ak ak ak ak alkane parce que yaa ngi dàq nit ñi yërmande yàlla ci nit yi mooy waa ji waxoon rek laa yarxamullahu fulaana laa yaxfirullahu fulaana borom bi du jéggal ndiw borom bi ne man dal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fula ah ana kan mooy waat waaw lan laa yaxfirullahu li fulaan ana kan mooy waat ci man naan du ma jéggal diw inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak waaw jéggal naa ko màbb naa sa jëf hadis boobu nag ñu gisoon mille cinq cent soixante-seize ci sax bi deux cent quatre-vingt deux cent soixante-treize baabu tahrim ihtiqaril muslim mooy léegi mooy tekki waaw mooy yonent saa ne kooku moom innahu moom yaqulu mu ngi ne innahu huwa halik moom moo alku parce que nee nañee yàlla du leen yërëm parce que boo nee ñi alku nañ moo yërma dàq na ci ñoom yërma ni yàlla léegi nag yàlla ne yoneen saa saa ne waa ju wax loolu nag halakan naas huwa ahlakuhum moom mooy ci alku ci ñoom waaw moo tax mu leeral ne ahlakuhum du du loo xam ne dañ koo bokk ñee alku nañu waaye moom it li ñu waxoon non non non innahu huwa haalik moom ci boppam mooy ci alku waaw ndax da koo wax ngir tuutal xeet yëkkati boppam boroom bi ñële lay lay lay lay defar lay lay jéggal yow moom mu alxal mu alak la gis nga alxadiisu yufassiru al-hadith kon al imaamu Ahmad imaamu Malik imaamu Ahmadu waaye naka al imaamu Abu Dawud voilà waaw moom itam daal na koy solo léegi kon léegi moo léegi ñu gis imam muslim moom nan la ko solomi al imam abul husayni muslim ibnul hajjaji al qushayri an-nisaburi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci eh, kitaabul birri was sila wal adab waaw <laughs> waaw akbar mooy baabu nahyi an qawli halaka an-naas tereguñ tere ci wax naan halaka nit ñi halku nañu mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qanab voilà dañ ko gëj a gis mu ne daal dina koy nettali sëriñam bi Abdallah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi al-Harithi Abu Abdurrahman al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'ala génnaat na deux cent vingt rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammad ibn Salama mu ne ki ñu nekk mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar alhamdulillah al-Basri Abu Salama rahimahullah rahmatan waasi'a génn àddina la 167 rahmatullahi alayhi an Suhayl ibn Abi Salih mu jële ci Suhayl ibn Abi Salih Hammad ibn Salama mooy kii na dëgër yu jële ci Saabit rahmatullah alayhi ma mu jëlee kon an Suhayl ibn Abi Salih gis nañ ko sa waaye imam Malik ci moom la ko imam Malik jëloon muy Suhayl ibn Abi Salih Abu Salih mooy Zakwan as-Samman kanta Suhayl Abu Yazid rahimahullah al-Ghatafani mawlahum génn àddina am nañu ne 138 am na yuute rahmatullah alayhi an abihi mu jëlee ko ci baayam bi Abu Salih As-Samman az-Zayyad al-Madani di Zakwan mooy waroom import export génn àddina la cent rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra ta mu jëlo ko sëriñam de Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi radiyallahu anhu génn àddina la cinquante-neuf ci li gën a siiw radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam imam Muslim ne xaataxawal ma di la beneen tàlla la wa haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali suñu beneen sëriñ ci Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari an-Naysaburi rayhanatu Nisapur rahmatullah alayhi gane àddina 142 génn àddina 226 rahmatullah alayhi euh, moom mu jëlee mu ne qaala mu ne qara'tu ala Maalik mu ne jàng naa ci Maalik ni Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daar al-hijrati gane àddina 94 début 94 jeexantalu 93 génn àddina 179 daal imaamul alam imaamu daaril hijrati ji eh, imaamu këru gàddaay ga di madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam borom ngir mi an Suhayl ibn Abi Saalih gi na nga sang an abi gi na nga sang Abi Hurayrata radiyallahu anil jamii gi na nga sang anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa qaala ar-rajulu halaka an-naasu huwa ahlakahum ahlakuhum fa huwa ahlakuhum qaala Abu Ishaaq laa adrii ahlakahum bin-nasb aw ahlakuhum bi-rafd <laughs> voilà voilà léegi kon lii la ah kon euh, euh, euh, imaam bi mu ëndee kon gis nga mu ne qaala abu ishaq mu ne nag man nag abu ishaq nee na rahimahullahu taala man nag xaw ma est-ce que ahlakahum bin nasb wala ahlakuhum bil raf'i mooy ahlaka wala ahlaku loolu la wallahu taala aalam léegi euh, euh, léegi ginnaaw lii ñu war ñëw nag ci li nga xamante ne mooy mbir mi euh, mu ne ñu war a ñëw kon ci affaire bii nii quoi ginnaaw biñ ñu gisee kon lii léegi imaamu Nawawi rahimahullah wax na la sànq wax nañ la moom li nga xam ne ci Riyaad bi li mu wax ne loolu riwaay bi gën a siiw mooy ahlakuhum te wax nañ la lool li koy gën a dëgëral mooy li waa imaam Ahmad boobu ne fa huwa waa jooju ci boppam mooy moom moo alku voilà ki naan nit ñi alku moom ci boppam moo alku waaye ahlakuhum it mooy moom moo leen alak te moom alkande koo xamante ne tekki woon dara di alak nit ñi naan nit ñi alku nañ di leen vil euh, vilipender comme ça di leen yónni ay jatrib saan jariñ dara ci sa yow ci yow rek lay lay lay lay lay dellu léegi nag waxoon na ne. yu waxee li wax sànq te ñu liir ko sànq ci Riyad bi nee na waqad awdaftuhu fi kitaabil azkar leeral na masala bi ak lii niñ koy dégg ci kitaabul azkar léegi nañ ñëw kitaabul azkar nan la nga xam ne noonu la ko al imaam al haafiz an-Nawawi waxe rahimahullah mu ngi ko di ci baabun fi alfaadin yukrahu istimaaluha ci kitaabul azkar al muntaxab min kalaami sayyidil abraar alayhi salaatu wassalaam buntu bi nga xam ne moom la def fii alfaadin ci ay kàdd yoo xam ne yukrahu dañuy tere istimaaluha nit ki di utiliser di jëfandikoo kàddu yooyu di ko génne ci làmmiñam léegi nag ci la waxee bi mu indi am na yu mu indi après nag mu indi euh, euh, euh, bi nga xamante ne mu ne wax raway naa fii saxiix muslim an abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne solo nañ ci sahih imam muslim jëlit sayna abu hurayra radiyallahu anhu mooy dafam càllal anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala idha qaala ar-rajulu halaka an-naas fa huwa ahlakuhum mu ne qultu nee naa ruya solo na li ahlakuhum bi raf'il kaafi kon li wax ci riyaad bi ne ahlakuhum mooy ahlaku ñu daal di damma kaafi ku wa fatha waaye ahlakahum mu ne wal mashhuur gina si ar-rafu mooy ahlakuhum wa yu'ayyiduhu annahu jaa fi riwaayatin rawaynaa fi hilyatil awliyaa fi tarjamati Sufyaan fa huwa min ahlakihim mu ne li koy gën a dëgër mooy euh, lii gën a dëgëral lool ñun wax nañ la sànq bul imaamu Ahmad bi nga xamante ne day wane ne kooku moom moo alku waaw <laughs> waaw léegi nag moom deneen la wax mu ne lii wane ne ahlakuhum mooy waajooju ci boppam moom mooy ki alku ahlaku mooy ndax li koy dëgëral jaa ñëw na fii riwaayatin ci riwaaya boo xam ne. rawaynaaha solo nañ ko fi xilyatil awliya ci téere imam abu nu'aym al-hafiz al-asbahani rahmatullah alayhi eh, téere boobu xilyatul awliya fii tarjamati ba muy def tarjama sufyan ath-thawri di sufyan ibn sa'id ibn masruq ath-thawri abu abdillah al-kufi eh, rahimahullahu taala ba muy def tarjama foofu eh, bokk na hadith yëpp andi fa huwa min ahlakihim dane kooku bokk na ci ña gën a sàkku ci ñoom ña gën a alku ci ñoom bu amee ci ñoom ñu alku ña muy wax moom moo gën a alku waaye mooy moom ci boppam mooy bayaani yàlla moom moom moo alku du ñàkk nag nit ña muy wax am nañu ci alku waaye prix bi moom moo ko ci jël waaw kantaa ñëpp loolu mooy law lañ waxoon sànq xaris bee waaja waxa waatoon naan borom bi du jéggal kii borom bi nag kan mooy waat naan du ma jéggal jéggal naa ko yow moom màbb naa si mu ne lii day dëgëral loolu ko ne ah la ko mu ne qaala al imaam al haafiz abu abdillah al humaydi gis nañ ko sànq wax nañ fan la juddoog yooyu ah Majorque al Majorque ah, fii ci Andalusi mu ne moom abu abdillah al humaydi wax na fil jam'i al zaahiri rahimahullah taalib imaam ibn hazm <laughs> ak ñoom imaam ibn abdul bar ak al xatiib rahmatullah al jamii fil jam'i ci téereem boobu mu dajale bayna sahihayn ñaari sahih yi muy sahih imaamul Buxaari sahih imaam Muslim rahmatullah fi riwaayatul uulaa ci riwaaya bu njëkk bi mu ne qaala ba'du ruwaat laa adri ahuwa bin ah, Abu Ishaq imaam kii wax na ko kii imaam Muslim rahmatullah alayhi mu ne kenn ci ñi solo solo mbir mi nee nañ xaw ma mbir bin nasb aw bin raf ahlakahum aw ahlakuhum qaala al-Humaydi mu al-Humaydi rahimahullah bi mu waxee loolu imaam mu ne wal asharu raf li gën a i nag mooy raf ay ashaddu malaka bu ñëwee bu amee ñu alku moom moo leen gën a tar ak alkade gum nekk qaala mu ne wa dhalika idha qala dhalika ala sabili al alayhim comme li imaamu al-Baaji wax doo doo ko soxale ci imaam Maalik wax nañ leen nañ ko gis léegi rahmatullah alayhi mu ne loolu mooy idha qaala dhalika bu waxee loolu ala sabili ci yoon al-izdira tuutal leen doyadal leen alayhim wal ihtiqaar ak eh, jàpp ne ñii duñu dara minimiser leen lahum wa tafdili nafsihi alayhim ak gënale boppam ci yoonu gënale boppam ci seen kaw li annahu la yadri ndax waajooju di wax lool xamul sirra allahi taala fi xalq xamul mbuutu yàlla mi mu dénk ci jaamam yi ah waaw waaw mooy nit inna ar la ya'malu bi amali ahli al-jannati ak inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli an waxul ne nit ki dina jëf jëf waa ba dara du des lu du am pa digganteem ak àjjana mu def jëf waa safara dugg fa am koo xam ne jëfu waa safara lay def baru des lu dul doo tàllalee sa baaraam yi lu toll noonu mooy des mu dugg àjjana mu def jëfu waa waa àjjana dugg fa te waa safara la doon jëf seen jëf waa yow yow loolu da koo xam kon nan nga mën a taxawee ñuy dund nga naan gaay alku nañ ah ci loo xam ne mooy da ngeen a xeex quoi jàpp ne ñii moom c'est fini c'est mort déedéet mu ne la xamoo li nga xam ne mooy sirral qadar yi li nga xam ne mooy mbóotu dogalu yàlla fii xalq yi nekkoon na ba'du ulama ina yaqulu hada kalaamu al-Humaydi mu ne lii la lenn ci borom suñu borom xam-xam la wax ne lii de nii la lii mooy waxu al-Humaydi al-imaam rahimahullah mu ne wa qaala al-Xattaabi mu ne kaana al-imaam al-Xattaabi li hmm, borom Ma'aalim wa Sunan rahimahullah mu ne maanaahu maanaam laa yazaalu ar-rajul <coughs> ya'iibu an-naas wa yadhkuru masaawiihim wa yaquulu fasada an-naas wa halakuu wa nahwa dhaalika fa ida fa'ala dhalika huwa ahlakuhum ay aswa'u halan fima yalhaquhu min al-ithmi fi aybihim wal waqi'ati fihim wa rubbama addaahu dhalika ila al-'ujbi bi nafsihi wa ru'yatihi anna lahu fadlan alayhim wa annahu khayrun minhum fayahlik hadha kalamu al-Khattabi fima rawayna anhu fi kitabihi ma'alim as-sunan mu ne kanta imaam al-Khattabi rahimahullah mu ne maanaa hadiis bi mooy ahlakuhum la yazaalu mooy nit ki du deñ di ayibal nit ñi di tudd seeni ñaawte foo ko fekk moom dafa mel ni moom daal balaa waxtaana ma neex waaw diw moom dégg nga diwati mooy moom mu ñu xool rek gaa yi waaw seen diw boo ko fekk au lieu mu nekk di si di wax leneen lu am solo mais mu ngi xool rek sëriñ si wala kilifa yi wala ñoo xamante ne nit ñi ci seeni ñaawtif rek ci lay nekk tudde ko nag am njàngale wala iyaazu billah waaw waaw ne day laayi biir te laayi xu sëru bakkanam bu bon bi rek lay lay lay satisfaire di tudd seen yu ñaaw war di nekk nag di wax naan waaye nit ñi nit ñi yàqu nañ nit ñi alku nañ ak yu mel noonu bu ko defee nag moom moo leen gën a alku mooy lan moo leen gën a ñaaw xaal ci li nga xamante ne moo koy daf moom ci bàkkaar bu rëy ci li nga xam ne moom lay ayibal ay mbokku jullitam waaye di leen dal di leen wal waqi'tu fii di leen jëw waaw di leen wax loo xamante ne jaaduwul loo xamante ne lu ñaaw la ci leen derte nawuñu fi mu ne te lool léeg-léeg mu yóbbu ko ci moom mu yéem boppam ba jàpp ne bokkoo ak ñoom moo leen gën gis ne moom am na ngëneel ci seen kaw moo leen ëpp ay yiw fuuf bu ko defee nag ba mu ko defee mu al ci saas mu ne lii mooy waxu al imaam al ci li nga xam ne soloo nañ ko ci téereem bi di Maalimu Sunan bi muy sharh Sahih imaam non Sunan Abi Daawud rahmatullah mu ne wala way fi Sunan Abi Daawud <laughs> ah, radiyallahu anhu annahu qaala haddathana al-Qanabi an Malik an Sahl ibn Abi an Suhayl la du Sahl an Sahl ibn Abi Salih la mais Suhayl la ibn Abi Salih an abi an Abi Hurayra radiyallahu anhu fa dhakara hadha al-hadith thumma qala loolu it sànq naroon nañ ko wax mais dañu xam ne imaamu Nawawi bu ngi koy wax imaamu al-Hafiz eh, kii al al al al al bus al al al Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi moom yu mu solo kaddu gii nii muy wax noonee la ko al imaamu Abu Dawud indee. mu ne solo nañu tamit ci sunan Abu Dawud radiyallahu anhu mu ne haddathana xam nga moom noonu la ko jëlee ne haddathana al-Qanabi an Malik ha mu ne taxawal indit wa haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammad an Suhayl mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar mi ngi gis beneen càllale imam Muslim bi an Suhayl ibn Abi Salih an abi an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala in idha sami'ta wa qala Musa kanta Musa ibn Isma'il al-Hafiz at-Tabuzaki al-Minqari moom ni nga xamante ne ni al-Basri moom ni mu ko ndee dane moom ila qaala ar-rajul bu waajo halaka an-naasu wa ahlakuhum léegi imam Abu Dawud ci suuf mu ne qaala Abu Dawud mooy boppam lay wax qaala Maalikun mu ne Maalik nee na ila qaala dhalika tahazzunan lima yara fi an-naas yaani fi amri diinihim fala ara bihi ba'sa wa ida qaala dalika ujban li nafsihi wa tasaahuran linnaasi wa huwa al-makruuhu alladhi nuhiya anhu voilà mu ne kanta mu ne lii la ko imaam Abu Daawud waxe moom la imaam al-Haafiz an-Nawawi di tudd ci al-Azkaar nii mu ne solo nañ ci riwaaya e, e, sunan Abi Daawud mu jële ci al-Qa'nabi mu jële ci Maalik an Sahl la wax mais Suhayl la voilà Suhayl ibn Abi Saalih mu jële ci baayam baayam jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala Maalikun mu ne imaamu Maalik nee na idaa qaala daalika bu dee daa wax halaka an-naas wax ko tahazzunan mooy dafa am dafa vraiment dafa am njàqare gu rëy ci li nga xam ne li maa yaraa fi naas ñu gis nit ñi nekk bi nekk nit ñi nekk rek ci li nga xamante ni mooy mooy yàllaak yàq way saboote diine mu am njàqare ci loolu bu dee looloo tax mu wax ko fala ara bi basar man malikum na anas gisuma lool benn problème bu ci ne rahimahullah waaw amul benn problème waaw waaw waaye nag wa idaa qaala dhalika ujban waaye bu dee da koo wax parce que dafa yéem boppam bi nafsihi wa tasaaxuran linnaas tuutal nit ñi jàpp ne duñu tus tekkiwuñ dara ñi ñoo yées fa huwa al makruh loolu nag lañu aaya moom lañu tere alladhi yunha an moom lañuy tere waaw imaamu Nawawi bi mu waxee ci al ñu ngi ci al azkaar bale mu ne qultu ma ne fa hada lii tafsirun mooy firi bi ci loo xam ne càllale la bu imaam Abu Daawud daal di càllale fii nihaayati nekk ca njomboxtal min as-sihha ci wér ci loo xam ne wax ju wér la ju jële ci imaam Maalik wa huwa ahsan ma qiila fii ahsanu ma qiila fii maanaahu wa awjaz mooy li gën a rafet lu ñu wax ci hadis bi li muy tekki gin cee tamit tënk dina nekk loo xam ne wax ju matel la ju tënku la te moo ci gën a rafet wala siyama rawatina ida kaana an il imami malik radiyallahu anhu bu dee wax ji ci imaamu malik radiyallahu anhu moom la jóge walla imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu daal di wax te loolu même al-Minhaj bi muy wax bi mu koy sara daanaka wax yi rek fi indi voilà voilà mooy bi mu wax nii ci al al al azkar loolu la fa indi waaw mu ne ruya ala wajhayni mashhurayni raf'ul kaaf wa fatha wa raf'u shar wa yu'ayyidu annahu jaa fi riwayatin rawaynaha fi hilyatil awliya i tarjamati Sufyaan as-Sawri fa rahimahullah fa huwa min ahlakihim qaala fa huwa min ahlakihim qaala al-Humaydi fi al-jam' rahimahullah fi al-jam' bayna as-sahihayn arba'a ashar wa ma'naaha ashadduhum halaaka wa ammaa riwaayatul fath léegi waa fath bi lu muy tekki loolu xam nga woon ahlakuhum la ñuy wax waa léegi bu dee fath nag mooy ahlakahum ku wax nit ñi halaka naa soo wa ahlakahum alhamdulillah mu ne loolu nag bu dee loolu fatx bi ah fa maanaaha maanaam huwa ja'alahum haalikiin moom moo leen def waxoon sax moo moom moo alak nee na moo gaa alkoon laa annahum halaku fil haqiqa moom la ne gaa yi alku mais réellement gaa yi alkuña ah. <laughs> voilà kon loolu mu ne wattafaqa al-ulama anna hadha ad-damm innama huwa fi man qala wala sabila al-izdir ala an-nas wa ihtiqarihim wa tafdil nafsi alayhim wa taqbih ahwalihim mu ne loolu boroom xam-xam ne nee nañu lii nag mooy koo xam da koo wax parce que day suufeel nit ñi tuutal leen xeeb leen gëna la boppam seen kaw ñaawal seeni xaal li annahu la ya'lamu sirra Allah fi xalqihi al-imam al-Humaydi rahmatullahi alayhi fa amma man qaala daalika tahazzunan limaa yaraa fi nafsihi wa fi nnaas min an-naqsi fi amri ddiin falaa ba'sa alayhi kamaa qaala laa a'rifu min ummati nnabi sallallaahu alayhi wa sallam illaa annahum yusalluuna jamii'an waaw <laughs> waaw fa mu ne hakadaa fasara al-imaam Maalik wa taabahu an-naas alayhi wa qaala al-Xattaabi maanaam laa yazaalu ar-rajulu ya'iibu an-naas wa yadhkuru masaawiihim loolu gis nañ ko wallahu taala alam léegi leen nañu dese mooy nañu xool al imam al baaji borom al muntaqa li mu doon wax sànq te loolu tamit mooy li nga xam ne moom mooy waxu imaamu Maalik bii rek rahmatullah alayhi al bi nga xam ne imaam Maalik bi muy sara li nga xam ne mooy eh, muwatta imaamu Maalik mu ne qaala Maalik maanaahu maanaahu ida sami'ta ar-rajul yaqulu halaka an-nas wa huwa ahlakuhum boo déggee nit ki naan nit ñi alku nañ moom moo leen gën a alku mu ne Maalik nee na maanaahu yaqulu dhalika ihtiqaaran linnaas moom la Imaam Nawawi doon toxal xeeb ñi ni tuutal leen wa zira'an alayhim mooy ñàkk leen a solal amal benn solo tuutal leen xeeb leen faqad halaka huwa bi qawlihi hada moom ci boppam moom moo alku wa in qaalahu waaye bu ko waxee tawajjuha ndax am lu ko metti ala naasi ki li nit ñi nekke wa ala man halaka min ahli diin ak ñi nga xam ne vraiment dañ leen gis ne ñii yoonu cànku te dëgg la nekk nee nañ léegi dootuñ julleeti ñii nee nañ dootuñ woor ak nee nañ dootuñ jamati makka ñii nee nañ wi ay bakka yu rëy mooy li nga xam ne moo téye koré l'islam yi lañu ñu màbb teew mu ne loolu nag bu dee looloo tax nga mere mooy mooy mooy mooy fiiral diine ah wal wal wal ak tamit waa xam-xam ñoo xam ne nee nañ lañ ne mais yàlla asaf mais mbaal nañ ñu bari waaw ña doon a nekk sax ca boroom xam-xam yu leer yi fexe dañ leen ñu bari ñoo këcc nañ leen ci seen caaxaan yi nekk bari mbooloo nag fii mu ne bu ñu wootee boroom xam-xamu dëgg yi woote mais da nga naan xanaa kay lii moom moom moom asamaan diggante asamaan ak suuf la seen ndaje day fees gaa ay centaines de personnes alors que kële moom bu affaire am amee yuy def jàngale daanaka quinze personnes mooy bari na sa waay nag moom bari ne ba pare lépp loo xamante ne sa waay dafa ñeme yàlla amul xam-xam bu ñu ko laajee nit yi ne au lieu mu wax alquran sunna mu naan man ak tamit fa mu jóge nañu jàppee diine gi ak tamit li nga xam ne moom la miin dañ lay wax ndax lii xaraam la mu naan man du ma ko def yow kan moo la laaj sa te maa ngi da gis nit ñoo xam ne. am nañu lu ñu xam laata ñu fay ñëw euh, bu ñu déggee mu wax yooyu da leen di gêner parce que dañuy xam ne kii lii mu wax jaaduwul mais pourtant dafa mel ni dañ leen faa tënk dañ leen faa jatañ mënuñu faa jóge bokk nañ ci mbir yi bu dee ay carte d'adhésion am nañu ko ba léegi te lépp lu ñu organiser ñu nekk te xam nañ ne waa ji caaxaankat la parce que premièrement rien que boo ko xoolee rek yu alquran yeneen saa sam di tere mu ngi ci moom te buñ ko laajee ci yooyu mu ne moom da koy def loolu dara newu ci gaa yi ñoo metti affaire u naar yeeg nangam laak nangam noonu lay waxe nga xam ku mel noonu ni mu takke ci wàllu pas-pas ak wàllu ni mu xeebe ñeneen ñi muy diri nit ñi ci ci grier waaw loolu nga wax ko ngir mer dénonce affaire boobu ngir diine yàlla ja xam-xam bi nga xam ne moom lay woote ba pare di daganal nit ñi loo xam ne yàllaa ko xaraamal di xaraamal loo xam ne yàllaa ko daganal nga mer ci loolu wala ilm waaw fala shay alayhi kii moom dara ci nawul man imam Malik kii kooku moom taxul ñuy wax bu nee gaa yi alku nañ kooku kenn amul benn problème wa nahnu te ñun Malik sax waxuma la amul problème nar bi ñu ngi yaakaar am yaakaar bu baax ci yàlla am yu jara ala zalika borom bi fay ko ci loolee ndax dafa mer ngir diine yàlla ji dafa fiir ngir diine yàlla ji waaw wa maana fa huwa ahlakuhum maanaaw ku moo leen alku moo leen gën a alku na man a qaala ibnul Qaasim an Maalik imaam ibnul Qaasim di premier personnage ginnaaw imaamu Maalik ci giiru Maalik yi rahmatullahi jëlee ci Maalik mu ne maanaam huwa afshalu moo leen gën a perte moo leen gën a kuttus wa ardalu moo leen gën a wadd moo leen gën a wàcc waaw moo leen gën a ñàkk solo an yaqula dhalika bi maanaam huwa xayrun minhum kuy wax loolu di jàpp ne ma moo gën gaa yi quoi waaw mooy ña ngay xeeb yow la nga leen di xeebe loolu la la yàlla yi dóor sax daal di leen setal waaw fàttalekul mooy xadis man alladhi yata'alla alayhi kan mooy wat naan way man laa aghfiru li fulan man du ma jéggal di jéggal naa ko mab naa seen sa sa sa jëf voilà parce que waa ji daa xeeboon bokkam mi quoi waaw waaw bokkam mi nekk ci caaxaan moom mu nekk ci diine di kii waaw benn mun a ko yow mii yàlla du la jéggal nangam ak nangam borom bi ne kan mooy wax ne du ma jéggal diw jéggal naa ko yow nag màbb naa sa jëf yi fi jëfoon yépp kon mu ngi noonu ndax xeet waaw tëj rahmatullahi alwaasi'a ci jaam yi mais yërmande yàlla ju yaatu ju da àgg ci ñoom diw loolu mooy la gravité de choses waaw képp kenn war ngaa def attention di ci di génn salaam niñ kàdd yoo xamante ne noonu la mel muy kàddu yoo xam ne du kàddu yu dëgg waaye kàddu la yoo xam ne day tax yow la ngay doon wax di ko jame nit ñi loolu la yàlla y nattoo waaw waaw <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar <laughs> waaw xoola imam al-Xattaabi rahimahullah eh, non ki ah, ki eh, nu mu tudd eh, al-Azim al-Abadi moom bi muy sara sunan Abi Daawud ñu tëje loolu ndax lu am solo la <laughs> mu ne ahlakum bi fekk muy toxal borom anni borom an-Nihaaya mu ne yurwa des na solo bi fathil kaaf wa dammiha faman fataha kanat fi'lan maadiyan wa ma'na anna al-ghaalina alladhina e, yu'ayyisuuna an-naasa min rahmatillah yaquluuna halaka an-naas ay istawjabu an-naar bi suu'i a'maalihim fa idhaa qaala ar-rajulu dhaalika fa huwa alladhii awjabahu lahum laa Allahu ta'aalaa ya'nii wa laa ibrata bi ijaabihi lahum <laughs> fa inna fadla Allahi waasi'un wa rahmatuhu ta'ummuhum <laughs> mu ne nee ñi nga xamante ne bu ñu lee fat kaana fa fi'lan madiya ahlakahum moom moo leen alak ahlakahum mu ne maanaam mooy ñi nga xamante ne ñooy ñu ëppal ñi nga xam ne ñooy désespéré woo nit ñi ci yërmande yàlla di wax naan nit ñi alko nañu waaw ay naan loolu li muy tekki mooy ñoom daal dinañuy yelloo safara ci seen jëf yu ñaaw yi ñuy jëf mu ne nag bu nit ki waxee lool moom moo yellool safara gaa yi mais du yàlla du yàlla moo ne gaa yi <laughs> waaw te kenn du bàyyi xel moom nit ku taxaw fee ab ku doya di naan nit ñi dem dinañ dem sawara waaw ndax ngëreelu yàlla eh, dafa yaatu ak yërmandeem ak ngërëm ak yërmandeem dafa yaatu te di dañ na mooykatu yàlla yi mu ne summa qaala ginnaaw aw huwa wala wam alladi eh, eh, aw huwa alladi lamma qaala lahum dhalika wa aayasahum hamalahum ala tarki taa wal inhimaak fil ma'asi wala moom bi nga xam ne ci la wax loolee ci ñoom mooy désespéré loo na leen moo leen yen bu dee nit dañ koo dégg ah ko moom moo leen yen ci ñuy bàyyi jaamu yàlla te nuur ci bàkkaar yi fa huwa alladhi awqa'ahum fil halak ki euh, biir ak alkane waaw <laughs> mooy ahlakahum waaw mooy loolu loolu wax noonu mooy ahlakahum mu ne wam mag damm moom la fiir ñaari la bu dee damm fa maana annahu idha qaala lahum dhalik ahlakahum ay aktharum halaka waaw mu ne bu dee loolu nag moom moo leen ginaaw quoi di damm comme li ñu wax léegi rek ndax moom euh, nekk koo xam mooy nit ki yoo xam ne dafa nuur rek bi bi aybi naasi wa yadhabu bi nafsi ujban wa yara lahu fadlan alayhim waaw nekk nag euh, di ayibal nit ñi gis na boppam yéem bopp boppam yéem ko mu gis na am na ngëneel am seen kaw allahu taala alam mooy daal xadiis laa ngoog lii lépp dañuy wan ñu baña di doyadal jullit Euh, an-nahy an al an al iftixaar di puukarewu tax fa ngay doyadale gaa yaa ngi puukare sa bopp wal baxi ak beew parce que di beew ci jullit ba ñëw di leen teg ci alkane naan alkunamu loolu quand du ko def lu koo xam ne jar naa seetaat boppam kon nag foofu lañuy ñuy yem insha allahu taala bii di ñëw jël beneen ci kitaabul umuur almanhi anha ba léegi beneen buntu muy deux cent quatre-vingts insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu